bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriina sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiina wa imaamil siddiiqiin mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du qaala sayyidi al-allaamatu al-aarif billah ash-shaykh salaahudiin at-tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fi fi kitaabihi al-kunuuz al-ashara fi al-kanz al-awwal wa fi fasli umuumi ar-rahma alaa tara annahum fi nnaari laa yaftaruuna an dhikrillahi ta'ala fannaaru masjiduhum wa xalwatuhum ila axiri kon fi ñu tolloon ci wàllu umumur rahma maanaam yaatu yërmandeeg borom bi subhaanahu wa maanaam mooy dafa yëgsi woon ci étape bi mu doon waxee ci wàllu maanaam ne yërmande yàlla dafa matale lépp ba ci biir boobu maanaam ba ci waa waa bu ñu xoolee yéeféer yi sax borom bi subhaanahu wa taala daf leen làmb te lii firnde ni yërmandeem daf leen a làmb moom mooy le fait que mu yittewoo seeni mbir euh, mu di leen waajalalal mbugal gi ak sawara te loolu moom mooy dayoog cofeel ñeel leen maanaam euh, bëgg gi mu bëgg yéeféer yi maanaam extremité bi mooy loolu maanaam mooy le fekk que da leen a sopp amal na leen mais so cofeel gi dafa yegg dafa yegg ci mu yittewoo seeni mbir waajalal leen sawara ak mbugal bi nga xamante ne moom la leen ci tegal ndax lan ndax ñoom loolu mooy yelloo ci ñoom loolu mooy yelloo ci ñoom ah ni euh, nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi nag wala ñi gëm yàlla ñoom li yellu ci ñoom mooy mooy àjjana loolu jotaay bi weesu jotoon nañ ko euh, gis kon waa sawara lii yéwénal seeni biir mooy sawara waaye waa àjjana lii yéwénal seeni biir mooy waa mooy saw loolu moom moo tax ku nekk biir ab sawara maanaam moom tey nga gis comme ni aaya bi nekk sootul aaraaf bi wax maanaam nga gis ne ñoom bu ñu laajee ci lii yàlla maye may waa àjjana ci xeeti xéewal ak yooyu dañ naan leen yàlla lii da koo xaraamal ci yéeféer yi maanaam c'est-à-dire que yelloowul ci ñoom li mu ñu xaraamal ci ñun fii ci kaw suuf boo ko xoolee parce que inna allah harrama ala al yàlla da ko xaraamal ci yéeféer yi li mu ñu xaraamalal ñun fii nii boo xoolee lépp amul dara lu ci baax ci suñu yaram suñu wér gu yaram amul dara lu ci baax ci suñuy mbir rek ci biir ak ci biti ni ki noonu yéeféer yi àjjana ñam ya fa nekk ak xéewal yu rëy ya ak bànneex ya nekk amul dara lu ci yéwén amul lu ci yéwénal mbiru yéeféer yi muy firndeel loolu mu ne alaa tara xanaa gisoo annahum naka ñoom yéeféer yi fi naari biir sawara laa yaftaruna duñu duñu duñu yokkat duñu duñu tàyyi an zikrillahi wala tudd yàlla taala aji kawe xanaa gisoo ni maanaam bu nekkee biir sawara ñu tàyyi ci di tudd yàlla foo leen fekk ñu ngi tudd yàlla te pourtant bi ñu nekkee ci àdduna ku leen wax yàlla ñu sànni loxo bi ci ginnaaw wëccax ko daal di ah, daal nangam nangam mais bi ñu nekkee biir safara moom moom tout ñu ngi tudd yàlla loolu day firnde lool loolu moo baax ci ñoom parce que parce que tudd yàlla nag dara ëpp ko doone fan naaru sawara kon masjiduhum mooy seen jàkka wa xalwatuhum mooy seen bërëbu xalwa tamit fi ñuy wéeteeg borom bi parce Euh, bu ñu nekkee ci kaw suuf tellement affaire suuf si affaire àdduna bi da leen préoccupé imaginer koo xamante ne affaire àdduna bi moo ko fitnaal ba tax mu fàtte yàlla nanguwut a xalaat yàlla ay mbiram toppatoowul yàlla kooku boo ko yóbbee àjjana day gën a danger day gën a garaaw encore foofu da koy gën a fitnaal encore kooku li baax ci moom mooy biir sawara parce que foofu lay fàttali ko yàlla tudd yàlla te li taxoon ñu bind ko te mooy mu jaamu yàlla foofu la koy defee. sinon boo ko bàyyee biir àjjana kooku day empiré wu va s'empirer <laughs> waxuma la weddi yàlla mais leneen bi moom kooku xamoo sax lu muy def hmm. mu ne ala ah. mu ne fan moo tax mu ne loolu moo tax nga gis ne sawara seen jàkka la ak seen bërëbu xalwa tasdiqan loolu di dëggal li ma li nga xam ne sax wér na an nabi yi tukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ne nee na inna li wér wóor mooy abdan ab jaam fi jahannama dana nekk ci biir jahannama layu naa di giñ naan day nekk di woo yàlla di woo alfa sanatin junni at di woo tur yàlla naan ko yaa xannaanu yaa man naanu yaa xannaanu yaa man naanu yaa yaa man naanu voilà euh, xannaan mooy ki nga xamante ne ñeewanteem dafa bëgg maanaam dafa sopp mbindeef yi am am ci ñoom ñeewante bëgg leen bëgg gu tar am ci ñoom ñeewante loolu mooy xannaan xan xan na xan na verbe xan na moo lool lay teg mooy cofeel gu tar gu gu gu ànd ak ñeewante mën naan mooy ci xéewalaate xéewal yu rëy ji ñoom tur woowu la ñuy woow la ñuy jaamu nga gis ne moom la ñuy jaamoo yàlla biir sawara ñenn ci ñoom bien sûr comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci comme ci note de bas de page mu ngi naan axrajo solo na ko xadis bi génn Ahmad mooy ibn Hanbal ibn Xuzayma Abu Ya'la ibn Hibbaan Abu Abi Dunya ci kitaab bi ci téere boobu ñu wax Husnu Zann billah wal Bayhaqi imam Bayhaqi moom ci Shu'ab maanaam Shu'abul iman an Anas mu jël ci ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ibn Jarir te moom mooy at-Tabari ibn Munzir Abu Bakr an Sa'id ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhu moom tamit mu solo xadis boobu wa ibn Shahayni moom solo na kan Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu wal Hakim at-Tirmidhi moom fii Nawadir usul ci Nawadir usul la ko solo wa Tabarani Ah, imaam Abul Qaasim moom mi ngi ko solo fil awsat maanaam mu'jamul awsat wa hassanahu te hadith bi maanaam bi ko imaam ni ko imaam at-Tabari solo al-Haytami jàpp ne al-Haytami rahimahullah jàpp na ne hadith bi hasan na ñoom ñu ngi ko solo an Abi Hurayrata sayyidina ta'ala anhu kon hadith euh, la boo xamante ne hadith euh, euh, bu siiw la en jaam bi day xadis bi en dafa dafa tënku nii ci niñ ko nettalee nii dafa tënku mais ci ni mu gën a gudd mooy ne dafay jaam bi day ñaan lool xadis la tam bu nekk sax imam muslim rahimahullah maanaam nga xam ne jaam bi day nekk di ñaan yaa xannaanu yaa man naan yaa xannaan yaa man naan yaa xannaan yaa man naan junni at yàlla ne ko waaw yow ah, maanaam comme xalwa lay def daal genre xalwa lay ne ci biir sawara junni at di war yàlla nag ne ko ah waaw léegi wax ma loo bëgg mu ne ko man daal dama bëgg rek nga yéege ma ci buntu bi rek maanaam du kii sax maam nga génn ma rek buntu bi buntu buntu sawara rek mu génn ko mu toogati foofu naan yaa xannaanu yaa man naanu yaa xannaanu yaa man naanu yàlla ne ko waaw léegi loo bëgg mu ne ko waaw léegi li ma bëgg mooy dama bëgg nga soril ma a ko parce que fii moom jàmm gi bariwul soril ma sawara quoi mu soril ko mu soril ko mu ne ko yaa xannaanu yaa mën naanu continuer di jaamoo yàlla tamit tur woowu moo tax ci tur la boo xam te ne bokk na ci yi xadiis yi rot ci yonent bi sallallahu alayhi di wax naan mooy ismullahi al-azam bokk na ci xadiis yi di rot na allahumma inni as'aluka bi annaka anta al-xannaanu al-mannaan yàlla maa ngi lay ñaan te ne yow mi nga xam ne yow yaay al-xannaan di al bi sallallahu alayhi wasallam ne kii da dafa ñaane yàlla ci turum bi gën a mat boobu tamit voilà maanaam ngir feeñuwaay la ci feeñuwaayu tur bu mag bi léegi euh, ba waaj demee ba ba weesu ba ñu toog euh, ba ñu toogaat junni at muy ñaan rek yaa xam naanu yaa man naan junni at romb étape bu ne junni at lay doon mu ne ko waa léegi loo bëgg mu ne ko li ma bëgg non affaire yi la yow mu ne ko li ma bëgg daal mooy léegi nga Euh, nga yóbbu ma rek ba ci buntu àjjana buntu bi rek ñu yóbbu ko ba ci buntu àjjana mu gis yëpp muy seen ya fa nekk biir àjjana mu ne ah yaa xam naanu yaa mën naanu yaa xam naanu yaa mën naanu wan <laughs> ne ko waa léegi dañ le boobu ne ko loo bëgg mu ne xanaa nga dugal ma àjjana rek fii waaw bi mu mën a doon rek <laughs> fi ma fu mën a doon rek biir àjjana dugal ma bu ko defee yonent bi sallallahu ne ne borom bi daan ni ko taman na maanaam mébital nee na mu mébét mébét mébét mébét mboolem lu mu mësa possible ci àdduna rek ci ay am am am alal ci lépp rek lu rafet lu lépp <coughs> mu mébét ko mu ne ko li nga mébét yépp ak àdduna ak li ci biir yépp nag lépp dolli naa ci fukk yoon loola def ko sa benn kër ci kër àjjana maanaam te kooku noonu moom mooy moom lañ moom la ñu wax mooy kii mujjee génn àjjana muy kii mujjee génn sawara dugg àjjana maanaam ki gën a suufee place ci sa ci àjjana fi muy ne adduna bi yëpp boo ko boolee du début à maanaam du début à la fin li muy tekki mooy du du comme ñii ñu naan lii lii lépp euh, par exemple àdduna bi yëpp li fi nekk ci ay batiment ci ay alal ci ay or ci ay jamaa ci ay euh, bien matériel lépp lépp yaa ko moom tekkiwul lool kese ci ay jurat ay ay lépp lépp maanaam euh, ganaar ak ay xar ak nag ak yooyu lool loolu tekkiwul lool ay tool ak yooyu du li fi nekk nii de maanaam bi mu tàmbalee ba keroog muy jeex la fa nekk lépp tey fi mu toll leer na ma ne en man. bu ne ma woon am na par exemple benn banque par bu ñu ne BNP BNP Paribas li ci nekk yëpp yëpp yëpp yaa ko moom rek man loolu baax na doy sàmm <laughs> su fi imaginer nag adduna bi rek li ci nekk du début ba fin bi. waaw ba fin ba ci àdduna yëpp fukki yoon encore loolu moom mooy moomeelu ki gën a tuuti kër ci biir àjjana. sax euh, àjjana yàlla na nu ko yàlla yóbbu si si parce que foofu vraiment mat naa dem ñaan nañ fi yàlla yóbbu yàlla nañ yàlla may tamit àjjana bi gën a kawe bi dëkk ak yent bi sallallahu alayhi euh, kon loolu yëpp day wane maanaam ni yërmande yàlla yaatoo te matale lépp mooy lan mooy la fait que ni waa safara ñoom ci seen bopp ci jaamu yàlla la ñu te loolu noonu te bu ñu leen génne woon foofu duñ jaamu yàlla jaamu yàlla googu duñ ko def bu ñu leen yóbbu woon àjjana dañuy dañuy fit da leen di fit maanaam àjjana da leen di fitnaal nu gën a garaaw encore ni leen àdduna fitnaalee bañ fàtte yàlla. kon ñoom loolu moom moo tax loolu loolu day wane yërmandeeg yàlla gi mu am ci ñoom maanaam ci zahir nii ci biti nii metti na parce que sawara la parce que quand même safara la voilà taxu koo neex mais loolu moo gën ci ñoom loolu day wane yërmandeeg yàlla maanaam parce que lan moo tax mu gën ci ñoom parce que en fait lii tax ngay tudd yàlla di fàttaliku yàlla ala kulli xaalis moo gën lii tax nga koy fàtte. lii tax ngay jublu ci yàlla tout le temps moo gën lii tax nga ci ñàkk jublu parce que yàlla moom ci boppam mëneefu koo gam-gamle ak dara. loo teg ci kanamu yàlla rek loolu day neen mais nag soo ko doon amee ci euh, euh, àjjana tam moom moo dàq donc juróom-ñaareelu mbir bi wane matuk yërmandik borom boobu subhaanahu wa taala mooy lu wax maanaam maanaam te te loolu tamit day tegtale maanaam passage bi tamit dafay tegtale ne maanaam gis-gisu al imam Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu ci sawara maanaam du du ne maanaam bu ñu waxee ma yaatu yërmande ak yàlla geeg yooyu mooy dàqul existence su safara ak yu mel noonu. parce que loolu dafa am solo ci kii bi parce que yenn waxam yi nga xamante ne mën na bon moom kese effet bien sûr que parce que am na en fait euh, euh, ku mel Seydi Muhammad Ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu ak ñeneen ñoo xamante ne seen gis-gis maanaam nit ñi nga xamante ne xamuñu euh, fi ñuy waxee dañuy mën a njort ci yenn passage yi que dafay jàpp ne sawara ci boppam xëy na dafa existé wul wala yu mel noonu alors que no parce que yii wax yu mel nii day tegtale ne dàqul existence sawara ak ne mbugal la nga fa. et que borom subhaanahu wa ta'aala daf koo waajalal yéeféer yi waaye ñoom dañuy wax ne loolu ci jëmmi boppam yërmande la voilà te loolu Seydou Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu tamit maanaam plutôt Seydou Al Harazim radiyallahu ta'ala anhu mi yaatal na ko ci Jawaahirul Maani fi muy waxe naan safara. maanaam même safara ci boppam yërmandeeg yàlla la voilà et waa sawara mu bëgg gi leen yàlla bëgg moo tax mu yóbbu leen sawara voilà dégg hmm. juróom-ñaareelu point bi mooy xawlu waxam moom buur yàlla taala aji kawe ji mooy fi naan wa iz axada rabbuka min bani aadama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qaalu bala shahidna mooy wa iz fàttalikul bi nga xam ne axada jàpp na rabbuka sa min bani aadama ci waa doomu aadama ci doomu aadama ngir bani aadama min zuhurihim ci seeni digg seen digg yi seen njaboot wa ashhadahum te mu seedeloo leen ala anfusihim waral leen seen kaw ne alastu xanaa du man maay bi rab alastu bi rabbikum xanaa du man maay seen borom ah xaalu ñoom ñëpp ñu ne balaa ahan kay <laughs> ah sayid naa seede nañu de ah maanaam kon loolu la maanaam euh, borom bi subhaanahu wa mooy dafa kóllërante ak doomu aadama yi ñun ñëpp avant ñuy juddu ñun ñëpp ñu nekkee ci ndiggal moom aadama alayhi salaam borom bi subhaanahu foofu la ñuy foofu la ñu la waxee ak ñun adduna boobu la ñu tuddee alamu dar mooy àdduna particules yi àdduna atome yi mu yëngal ñu mu ne ñu euh, foofu la wax mu ne ñu xanaa du man maay seen borom boobu jamono jooju ñun ñëpp nee nañ ko ahankay balaa ahankay shahid naa lii de seede nañ ko euh, bu ñu xoolee loolu eh, waaw euh, bi mu ko waxee ne kon bi mu bi ñu ñun ñëpp bi ñu seede looloon ñu ñëpp dañuy ahankay maanaam buñ ne woon bi mu ne xanaa du seen borom buñ ne woon buñ ko woon waaw wala ñu ne ko woon déedéet bu boobaa dañu daal di weddi xanaa du ma may seen bu ñu ne ko waaw maanaam <laughs> day tekki ne waaw waaw doo suñu borom <laughs> loolu lay tekki buñ ne ko woon déedéet li muy tekki mooy déedéet doo suñu borom <laughs> moo tax ahan kay mooy ba mooy tontu bi voilà parce que genre question yooyu la ne suis pas si mooy tax nga mën tontu ci positif pour mu voilà si wala bien sûr bien sûr que si mais mais boo nee oui wala non maanaam ça revient à ce que nga nga teg négation bi suratul araf ay 172 mu ne fa inna allaha li wér boor mooy bur yàlla ta'ala ji koy ji wax na fil azali ca ba dara dul dara lil arwaaxi ñeel ruux yi nee na leen alastu bi rabbikum xanaa du may seen borom xaalu ñoom ñëpp ñu daal di wax ne balaa ahankay yaay suñu borom mooy aay bi wax léegi ala taraaw xanaa gisoo ko kon yaqulu muy wax nan anna wone kan moom yu axrajahum daf leen a génnee ka zarri kéem euh, ay ay moom mooy ay ay ay ay ay ay ay fer ay fer ferñeent ay pepp min zahri ci diggal Adama mam Adama alayhi salaam loolu xadis la ndax tasdiqan di dëggal comme ci note de bas de li wax li ma ñeel li nga xam ne axrajahu génne na ko solo na ko Ahmad mooy imam Ahmad ibn Hanbal wa Nasaa'i euh, al imam euh, wa ibn Jarir euh, wa ibn Mardawayh wal Hakim wa saxaahu wéeran wal Bayhaqi fil asti téere boobu ñu xam fa asma wa sifaat an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne. axadallaahu yàlla dafa jàppee al misaaq kóllëre gi min zahri aadama ci diggal maam aadama bi naamaan maanaam bërëb boobu mooy naamaan mooy waad naamaan moom mooy yaane li muy mooy arafa ci arafa ci la xew-xew boobu amee fa axrajahu fa axraja mu daal di génne nag min sulbi yi ci ci ndiggam kulla zurriyatin bépp njaboot rek zaraaha boo xam ne dana ko njaboote fa nasarahum mu tasaare leen bay bayna yadayhi ci kanamam kas zarri kéem ay ay ay fer ay ferñeent ay ay ay ay ay pepp ay atom summa topp kallamahum topp kallamahum mu wax ak ñoom borom bi wax ak ñoom xibalan jàkkaarloo ñoom ne leen xaala mu ne wa iz axada rabbuka fàttalikul bi sa borom waxee maanaam lool nag lay wax naan wa iz axada rabbuka fàttalikul bi sa borom waxee mi bani aadama ci moom bi mu jàppee bokk kóllëre min bani aadama ci moom doomu aadama yi min zuhurim seen digg yi bu ilaa qawlihim al-mubtiluuna waaw mooy aaya boobu noonu loolu la ciy jublu maanaam foofu borom subhaanahu wa dafa wax ak ñoom mbindeef yëpp ñun ñëpp wax na ak ñun fii nag souvent euh, mais nañu yeggale ba pare. mu ne xanaa gisoo ni kon euh, maanaam ne moom daf leen a génne kon ci ndiggal maam Adama asasam watilkate loolu ibaratun maanaam luy leeral la rek an xaali ci xaalu taayuni di di jëmbal al maalumaat li nga xamante ne mooy ya ñuy xam ya fil aalam ci ci àdduna bi nga xam ne mooy al ilmi yi koju xam-xam tashabbahahum mu melale leen bis darri ci ay pepp ay ay ay ay pepp li lutfihim ngir seenuk sew sewaay wa ghumudihim ak seenuk xóotaay wa anwaana qawlihi euh, te la mu jëm fa mu jëmale woon nag kàddoom lawum ñeel li mooy ne lawum ñeel leen lam leen wax mooy lan alastu bi rabbikum xanaa du man maay seen borom loolu la leen adressé woon euh, huwa moom yàlla jaala moo def al isti'dad ak waajal al ilahi ko jug borom bay ko ci ñoom wa qawluhum Euh, maanaam moom moo def ca ñoom li nga xamante ne moom mooy euh, moo def ci ñoom ay prédisposition divine divine yoo xamante ne ñoom ñooy tax ñu mën koo tontu ne ko ahankay parce que sinon duñ ci xam dara parce que ay ay ay zar ay ay ay atome ngay wax ak moom ñoom ay particules su foo deful ci ñoom prédisposition bi tax ñu mën la tontu duñ la tontu loolu. Euh, wax maanaam wa wa qawluhum seen wax bi ñu wax ne balaa ankay wan waanu loolu mooy tegtale alqaabiliyati ak nangu gi loolu day wane ne ni lii kat maanaam mooy add wane ne lii ñoom nangu nañ ko allati bi nga xamante ne mën a alqaabiliya mooy euh, la fait que nit ki prédisposé wu ci mën a nangu dara ci mën a nekk réceptacle ci dara kon loolu la mu bi nga xam ne bii ci moom xabalu la ñu nangoo an yakunu ci ñu nekkee mazharahu feeñuwaayam boo tax fa ma sa'alahum laaju leen alxaq buur yàlla biy dëgg laaju leen subhaanahu wa ta'ala mat sell ngam gàcce nga la moom an kawnihi ci nekk gi mu seen borom illaa lu dul waqat lu lu ne dëgg-dëgg alima xam na maa li nga xam te ne jaala def na ko fii ci ñoom min al isti'daad ci ak waajal wa fatarahum te mu mooñaale leen alayhi ci moom min al qaabiliyati ci ñu mën a nangu loola annahum ne ñoom kat yus yus yusbituuna dañu danañu saxal rububiyatahu ak moomeelam ak le fait que mu yàlla moom mu nekk buur bi moom lépp di yilif lépp na yunkirunaha te ñu ko bañ fa qaalu loola tax ñu daal di wax balaa ahankay fa shahida mu seedeel lahum ñeel leen taala aji kay ji fii kitaab yi ci téeréem bi mu seedeel la loolu mu ne li yashhada ngir mu seede lahum ñeel leen yawmal qiyaamati bisu taxawaay bi annahum nekk ñoom mu'minuuna gëmoon nañu ñoom aji gëm lañ bi rabbi bi rububiyyati yi ci ne moom mooy buur bi ñu ñu war a jaamu mu wahiduuna ñu wéetal la ñel ko li an naa ndax kan ñun li tax yàlla waat ñu loolu parce que ñun ñun jullit ñi shuhada ñun ñooy ñiy seede ala naas ci nit ñi maanaam que ni bu yowmal amee ñu mën a taxaw ne ah gars yi yéen a gëmoon ah gëmoon ngeen bien avant engagé woon ngeen seen kanamu borom subhaanahu wa taala loolu tax ñun ñëpp lu ci ëpp ci ñun dañoo fàtte affaire boobu dañoo fàtte événement boobu mais complètement amuñu ci benn souvenir lu ëpp ci ñun noonu lañ mel. <laughs> amuñ ci benn benn benn benn souvenir boo gisee sax ku ci am souvenir ay benn benn lañ sinon ñu ci bëree bëri bëri su fàttalikuñ ci dara dara euh, loolu d'ailleurs sax xamuñu ni sax existé na am na ñoo xam ne sax mosuñu dégg ni lii xi mos naa xew ba ci <laughs> ba ci fàttali ko <laughs> comme si lu musul am te pourtant am na borom subhaanahu wa ta'aala saxal na ko ci téereem bi loolu tamit day dëggal ne maanaam du du du du lépp lu nit ki fàttalikuwul rek amul. wala que ni monde yi nga xamante ne ñoom ñoo existé bien avant ñu monde bi wala monde yi nga xam ne aalama ci xay bu lañ bokk yooyu ay mbir yu ama am lañ loolu lay la la fait que lu ëpp ci ñun nag fa ñu fàtte ko loolu day tegte tegtale ne am na ay mbir yoo xamante ne. xew na suñu digganteeg suñu borom subhaanahu wa ta'ala am nañ ay engagement yoo xamante ne moom moo waral tey suñu condition yoo xamante ne ñun amoon na fàtte nañ ko maanaam bu ñu ce qui fait que ni loolu moom moo tax d'ailleurs euh, parce que xam-xam bi nii mooy ilmul misaaq la tudd xam-xam bi aju ci événement bi dafa bokk ci xam-xam ñi nga xam ne ñooy ñun ñu tuddee al aarif billaahi aarif billaahi dañoo xam ñoom sëñ Arif ñoom dañoo dañoo dañoo am xam-xam bu baax a baax a baax ci yi nga xamante ne ñoom ñoo xewoon ci avant avant ñuy judd contrat yi ñu amoon ak borom bi subhaanahu ak xew-xew boobu événement yi ba fa xewoon ak li nga xamante ne moom moo ci aju dañ ciy fàttaliku ay scénario yu bare bari li fa xew naka la mbir mi demee nan la nit yooyu nag. moom mais loolu nag dafa bokk ci xam-xam yu gën a xóot yi nga xamante ne <laughs> ñoom moom la ñu ñoom moom la ñu maîtriser euh, léegi euh, ñu daf cee bokk tamit ci xam-xam yi ballee ci xam-xam boobu mooy xam-xamu euh, bi aju ci kon suñuy condition de vie ñun c'est-à-dire que tey mën nañu par exemple que ni mbugal bi ñuy mbugal par exemple xale xam nga xale defut dara mais ñu mën borom bi subhaanahu wa di ko teg feebar wala ay yenn nattu yenn problème yoo xamante ne da koy dal muy metti ci moom muy yuuxu di jooy affaire bi metti muy waññaaru ak yu mel noonu euh, dafa jóge ci xam-xam bi c'est-à-dire que xale mën na léegi ki ki xamul moom dafay foog ne lii ça ne provient de rien ça ne de nulle part xale bi amul benn responsabilité ci affaire bi alors que si am na ci responsabilité li tax affaire bi yàlla teg ko ko moom am na responsable la ci maanaam du lu tug dug rek dal ko noonu déedéet lu ko concerné woon la avant sauf kër nag affaire bi xam-xam la boo xam ne ñu bëri xamu xamuñu maanaam nit ñi mënuñu maanaam en tout cas comme bi mënuñu koo xam mënuñoo xam ne euh, maanaam punition mbugal miti coono tartar xat-xat-xat du juddu ci zéro faw day am lu ko waral même bu dee liir buy doog a juddu tey la am na lu ko waral voilà am na lu ko lu ko waral loo xamante ne mën nañu mën nañu dépasser beneen bi ci des moom mooy ñun ñun li ëpp ci ñun euh, fàttalikuwuñu événement bi question bi juddoo mooy euh, xam nga xam nga malgré loolu borom bi daf ñu ciy jàpp daf ñu koy daf ñu koy wax parce que daf ni Euh, shahidnaa daal ne an taqulu yawmal qiyaamati inna kunna an hadha ghafilun seedeel seedeel nañ leen lii ndax dañuy bañ ngeen yawmal qiyaamati ngeen naan ñun de lii xamuñu ko woon fàtte dañ ko maanaam yëguñu ko woon borom na leen léegi wax fàttali naa leen ko wax naa leen ko ah wax naa leen ko que affaire bi amoon na yéen ñëpp engagé woon na da ngeen di jaamu borom contrat boobu ngeen signé woon ak borom bi nag ne da ngeen koy jàmm yéen mu ne moom mooy seen borom bi ngeen war a jaamu et que soo leen ñëwee ci kaw suuf da koy jaamu contrat boobu euh, euh, respecté leen ko parce que boo leen ko respecté wu soo leen ñëwee yawmal xiyaamati ay dama koo fàtte woon du tax euh, ngeen ngeen rëcc ci ah te itam lu ñu mën wax mooy ne ñun. même bu ñu fàttalikuwul totalité wu contrat bi fàttaliku nañu essentiel contrat bi loolu moom moo tax nit ki naturellement muy gëm yàlla maanaam gëm yàlla maanaam weddi yàlla moo naturelul weddi yàlla moom day laaj nga màggee ci foo xamante ne maanaam dañ lay gëm loo maanaam guddi ak bëccëg ñu lay forcer di la wax naan la yàlla amul te da ngaa war a gëm ne yàlla amul ñu la ciy forcer ba nga convaincre ci sa bopp ànd ak loolu yëpp dangay ngay commencer di xool àdduna bi dinaan mais c'est bizarre quand même parce que comment ça se nangam ak nangam ak nangam am kon nag loolu day wane ne yàlla am na. loolu tax ngay gis même athée yi souvent du ñuy màggetee ak nekk athée bu ñuy commencer màgget rek ah dañuy commencer dellu gannaaw wala en tout cas bu ñu delluwul gannaaw da ngay gis dañuy tiit. parce que dañuy ne ñoom li ñu nekk wóorul dara dara voilà donc yooyu yëpp euh, yooyu day wane ne maanaam kon maanaam même bu ñu fàttalikuwul totalité wu contrat bi am na loo xamante ne dafa des ci suñu fort intérieur ba tey ci contrat boobu. looloo tax ngay gis ni ñoom boo leen laaj comme li borom bi wax subhaanahu wala in sa'altahum man xalaqa as-samaawaati wal arda la yaquluna boo leen laajoon kan moo bind asamaan seeg suuf si danañ ne la yàlla te problème bi moom mooy athée yi moo tax athée yi ni mbir mi toxoo moom moo tax moo tax ñoom amuñu preuve maanaam athée xam nga boo boo boo boo boo dul débat ak ñoom wala kii ak ñoom dangay foog ne am nañ ay ay argument yu solide yu kii yuñ mën a teg yoo xam ne day wane nii euh, seen doctrine bi quand même euh, euh, tegu nañ ci luy nuroog tuuti maanaam ci ci ci lu yanu maanaa tuuti quoi donte dañ juum alors que non sooy wax ak ñoom ci ngay gis complètement que ni amuñu benn argument lan mooy wane ne yàlla amul yàlla amul yàlla yàlla amul loolu rek moom mooy seen seen preuve amul leneen amul beneen preuve voilà lu tax kon àdduna bi de non non non man non non non man daal je n'y pas non man daal gëmuma loolu et puis voilà euh, kenn du ma forcer ma gëm yàlla man je n'y crois pas xam nga loolu du du du du du argument ah voilà man daal je pense que loolu la et que dama am naa droit xalaat loolu voilà loolu la. loolu loolu bi du argument ah wala book man daal je pense que affaire bi c'est le chaos noonu la affaire bi demee que voilà et mu demee nii et puis c'est c'est bon loolu tamit du argument li ñi gën a am xel ci ñoom ñi ma gis ni argumenté mooy lu tax misère bi ci àdduna bi yëpp di am su fekkoonte ne yàlla am na ñooñu loolu ak guerre yeeg problème yi fi am ak yooyu alors yàlla moom am na puissance am na force ci mën a def lépp lu tax kon problème yii yëpp di am bu fekkente ne yàlla am na maanaam ni gën a nuru ñu am xel boobu argument laay gis ñu koy avancé te loolu noonu euh, argumentation la boo xamante ne tamit mënta taxaw parce que dañoo mettre en amont loo xamante ne moom la ñu waroon a mettre en aval c'est-à-dire que euh, mënuma gëm mënuma euh, ne lii wane ne médecin amul mooy damay feebar parce que tout simplement par exemple bu nit ki dee dee ci feebar rek mooy de limité la mooy médecin amul alors que non dama waroon a wax ne lu waa bi muy dee li ko rey mooy daa demul ci médecin bi mais mënu ma argumenter ne amul parce que tout simplement euh, euh, am na nit ñuy dee ci ci feebar maanaam mënu ma argumenter ne dama euh, par exemple gouvernement bi way gouvernement existé wul parce que prison existé nañ su prison existé wu su su su su gouvernement existé woon. kon si du ñu bàyyi bu gouvernement existé woon du bàyyi citoyen yami di dem ci prison non lu tere nga ni prison bi existé day démontrer existence gouvernement parce que ñoom ñoo mettre en place prison yi pour képp ku déconné ñu dugal la fa maanaam lu tax waxuñu loolu mais dañuy waxee maanaam euh, voilà mais dañuy demee de ci beneen côté bi kese voilà bu ma bu ma amee soxla sax mënu ma ko faj ma ni loolu day tegtale ne supermarché yi existé wuñ boutique yi existé wuñ leneen existé wuñ parce que man bu ñu existé woon du am problème bi déedéet le fait que ñu mooy waa moo tax ma am soxla bi parce que sinon doon ma woon am soxla cetera voilà. voilà tey tey léeg wala nga gis ku dóor doomam mu ne lii day wane ni juru ko. parce que boo ko juroon doo ko dóor déedéet lu tax waxuñu contraire bi këriñ daf koo jur moo tax mu sañ ko dóor maanaam lu tere maanaam argumentation bi ñuy teg maanaam moo jugul maanaam parce que dafa dafa teguwul lu dul ci loo xamante ne en fait la parce que nit ñi maanaam di am ay problème ak coono di leen dal et yooyu noonu loolu dafa bokk ci liy ànd ci àdduna bi maanaam dafa bokk ci harmonie wu àdduna bi ci moteuru histoire bi donc mënuñu ko juger mënuñu ko jël def ko argument pour détruire ne histoire existé wul ak ki te histoire bu ñu jàppee ne existé na quelque ko existé fokk mu am parce que histoire indiwu fi boppam maanaam existence u mbir yi indiwuñ fi seen bopp le fait que problème yi am loolu mooy firnde ni am na borom bu ko bind parce que problème yi indiwuñu seen bopp misère bi indiwu fi boppam bi misère bi dañ koo exister exister wul noonu rek lu tax exister wul noonu parce que lu exister boppam mënta ne maanaam mënoo nekk toog nii rek rek daal di exister par toi-même loolu mënta ne donc su fi misère bi amee coono bi am fi guerre yi am fi et cetera dafa am fu mu juddoo dafa am fu mu juddoo. voilà mais mais ñi ci gën a am xel démonstration boobu la ñuy jàpp ne bu ñu ko xësee ba wax maanaam argument boobu lañu jàpp ne bu ñu ko xësee ba wax wax nañ li gën a rëy sinon à part loolu te loolu teguwul ci dara loolu teguwul ci dara lu dul maanaam ñàkk a pousser nangoo ñàkk maanaam bañ a pousser réflexion bi rek ci la tegu ba pare li gën a yéeme mooy ñoom bu ñu waxee loolu rek dañuy braqué wu maanaam du nangu sax duñu nangu sax nga continuer pour pour pour jéem leen a leerale leen affaire bi demewut noonu maanaam yéen ni ngeen xalaate baaxut non duñ ko nangu dañuy braqué lu tax parce que xam nañu ne seen façon waxin boobu seen façon xalaat boobu amul fu mu tegu teguwul ci dara maanaam mais bëgg nañu rek réfugié wu maanaam làqatu ci ginnaaw loolu pour bañ a jaamu yàlla loolu rek la amul leneen. benn nag bi ci des mooy le fait que suñu euh, fàttaliku wuñ ko en tout cas lu ëpp ci ñun loolu euh, li tax mu mën a ne tamit leer na parce que léeg-léeg ci suñu àdduna bii ñu nekk léeg-léeg nga gis nit koo xamante ne day def benn accident fàtte complètement li mu mosoon a dund yépp mémoire bi effacé wu. mu daal di mais après à partir de moment bi mu bi bi mu defee accident bi. ba mu wér rek lay fàttali nag léegi doo du fàtte maanaam xel mi du mën a jàppati la mu la mu defoon avant loolu dañ koy gis léegi nag xoolal imaginer maam aadama ba léegi nit ñi fi ñu jaar ci ci ci ci biir yi ñu jaar génn traversé yi ñu traversé yëpp mais loolu rek mën na tax ñu ñu fàtte affaire kenn mais am na du ko gën a yomb ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk nekkoon nga ci biiru yaay te bi nga nekkee ci biiru yaay amoon nga fa une vie boo xamante ne yaa nga fa doon yëngu yaa nga fa doon def leneen ak leneen te loolu ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ ne nit ñi bu ñu nekkee ci biiru yaay du nekk rek toog noonu rek def nii di nelaw di nelaw di nelaw ba yépp ba ba judd déedéet dañuy dund dañuy am une vie di dund nekk ci seen monde di cëppi cëppi di def lu ne mais fi mu toll kan ci ñun mooy fàttaliku vie boobu maanaam bu fekkee ne vie boobu nga fàttaliku vie bi ko jiitu. mun nga ko bañ a fàttaliku loolu kay du problème loolu du problème ñun li ñu war a def mooy sant yàlla ba mu ñu ko fàttalee waaw sant yàlla ba mu ñu ko fàttale hmm? dégg dégg nga moo tax euh, ñun ñooy seede ci ni kama kem ni nga xam ne xaaral noonu la waxee taala aji kay ji ci sootul Baqara ay 143 nee na li takkuwoon bu ko defee ngeen nekk shuhada ay seede ala nas ci nit ñi. moo tax falaa yaqbalu du nangu fiihim ci biir ci nit ñi yow may bis booba shahadatu seede ak al amlaak malaaka yi bi kufrihim ci seenu weddi wa jahdihim ak seenu dàgg dàgge. weddi ak lànk gi ñu lànkoon mbiru borom bi déedéet yàlla du ko nangu ci malaaka yi. maanaam moo tax nit ñi ñooy seede yow man xiyaamat c'est-à-dire xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi nag sallallahu alayhi wa sallam nekk seede waral ñu ñun moo tax suratul Baqara aya 30 xaalu malaaka ñoom dañ ne dañu waxoon ne atajaalu ndax dangay ngay fii fiihaa ci suuf si man koo xam ne mooy ñoo xam ne yuf sur dañuy yàq fiihaa ci suuf si waaye sukk te ñuy tasaare ñuy tuur ak dima ak deret wa naxam te ñun ñi ngi nii nu sabbihu di di duñu denc di la sàbbal bi hamdika ci di la sant wa nuqaddisu te ñu ngi seede ci dañ ak sori nga xam ne moom nga sori lépp luy taq-taq laka ñeel la ba ñu waxee loola ngir seede nit ñi naan nit ñi boo leen degee ci kaw suuf est-ce que duñ fa nekk rek di yàq ak di tasaaree ah di di di di di di tuur deret ak yàq ci kaw suuf si parce que wax nañ dëgg wax de parce que nit ñi bi ñu fi nekkee loolu def nañ ko fi naam def nañ fi leneen jaamu nañ fi yàlla. tudd nañ fi yàlla et cetera mais lii malaaka yi wax amul dara lu ci dañ ndax nit ñi dañ fee nekk tamit di yàq suuf si fi mu toll euh, yi pollué dëkk bi ah bi pollution bi ngeen di dégg animaux yi defuñu ko nit ñee ko def voilà boo gisee nature bi di mer contre nit ki maanaam Euh, euh, euh, nga gis détérioration nature bi mais li ko waral du animaux yi nit ñi la ah voilà ñoom voilà animaux yi sax ñoo ko réguler voilà donc ñu donc malaaka yi lañ waxoon moom muy dëgg dëgg la goo xamante ne man du deñ loolu ku ku ku am xel tuuti xam ko rayante gu metti gi tamit ñoo koy defam ngay gis ñu jël benn bombu dóor jëlaat beneen dóor feneen jëlaat beneen dóor feneen ci temps gàtt ñu daal di dégg ne ay millions ci ñun nga koy dégg ah voilà loolu animaux yi doo ko dégg ci ñoom voilà te bu ñu xoolee ñun li ñuy rendi ci ay animaux. booleel boole boolee mais moo fuuf li animaux yi di reyante seen biir maanaam bu ñu xoolee yooyu yëpp yëpp yëpp da gis ne malaaka yi li ñu waxoon moom ala kulli xaalin dëgg la voilà ala kulli xaalin dëgg la mais nag borom bi tegal na leen ci neen donte li ngeen wax dëgg la man inni man naka man aalamu xam naa maalaataala mu ne loo leen xam ànd ak loolu yëpp raison yi tax may indi nit ci kaw suuf def ko sama xalifa mu taxaw àdduna bi yëpp parce que am na lu ma def ci moom loo xamante ne yéen xamoo leen que loolu tamit dëgg la li an na ndax kat haula il mala am laak yéeyule malaaka laa lam yaxsul jotew amuñu lawum ñeen leen hadal ittila googu rek fenk ila ilaahi gi ko dig borom bi maanaam gisuñu bi baatini ma ci biiru li nga xamante ne kaanu nekkoon nañ yazunnuuna di njort annahu naka loolu kufrun ak weddi yàlla la fa shahadatuhum seenu seede an xayri tahqiqin maanaam dafa jugee ci maanaam ñàkka xóotal mbir mi wa shahadatuna te suñu seede ñun en tahqiqan dafa jóge ci dëgg dëgg dëgg gis mbir mi ni mu demee nañ ñu borom bi moo ñu ko wax li annahu ndax ñun kat li wér boor mooy moom borom bi am ba ana moo ñu xabaare bi zalika ci boobu boobu le mbir fa xujjatuna kon nag suñu suñu lay al balighat mooy bi gën a bi jotale li annaha ndax suñu lay xujjatullaahi mooy lay yàlla li xalqihi ñeel mbindeef yi bi saadati ci texe am amal amlaak ndaal malaaka yi nag faqat dëgg-dëgg xakamu dañoo àtte rek bi zahiril amri ci feeñu ci mbir yi ni mu feeñee mooy le fait que nit ñi rayante nit ñi di tour deret et cetera xam nga liy yéeme mooy le fait que xam ko le fait que malaaka yi xam ko te ñun ñëwaguñ ci kaw suuf looloo yéeme tamit kay kay kay kay non bii la ñu wax ko voilà ah, xam ko te la te ñun ñëwaguñ ci kaw suuf hmm? waaye ñun it borom bi subhaanahu wa ta'ala xabaare nañu ne ñun seede nañu ne ñun it borom bi subhaanahu wa ta'ala nangul nañ ko te loolu ñu ngi ci suñu ndiggal moom Adama alayhi salaam loolu moom moo tax euh, ci dëgg-dëgg mbir yi ñun ñëpp amul kenn ku ci wedd yàlla dëgg-dëgg maanaam ci dëgg-dëgg sauf que nag ci biti nii nit day am ñu wedd yàlla ak ñu nekk ay ñu gëm yàlla comme li nga xam noonu la wax loolu moom mooy wax wala di xalaqakum fa minkum kaafir wa minkum mu'min yàlla moo leen bind mu am ci yéen ñu ko gëm mu ñu ko weddi am ci yéen ñu ko gëm loolu mooy ci biti ci zaahiru mais ci baatinu mbir yi mooy na ñun ñëpp dañ koo dañ koo dëggal wedd gëm amul kenn ci ñun ku ko wedd ngir dëggal gi mu dëggal ci foor intérieur am mais nag sauf que du ñëpp ñoo am accès ci seen foor intérieur boobu maanaam seen fort voilà seen seen fort voilà intérieur bi nga xamante ne euh, secret wu mooy sir wu hmm. moo tax alaa xanaa gisoo leen ñoom malaaka yi fii xissati aadama ci ci xissak moom aadama alayhi salaam kayfa naka xakamu la ñu àttee alayhi ci moom bi annahu naka moom yufsidu day yàq fil ardi ci kaw suuf iddaa an woote woo annahum na ñoom muslihuna ñuy sellal lañ lamma alimu bi lima alimu lañ xam min anfusihim ci seen bopp tasbihahu ne ci di ko sabbal ta'ala aji kay wa taqdisahu ak di seede ci moom ne sellal maanaam di di di deñal gi ñu ko soril gi ñu ko soril lépp loo xamante ne seede gi ñu seede ne ah. lépp loo xamante nag wàññeeku la dafa daf koo sori wa faatahum waaye mu faat leen baatinul amri li nekk ci biir mbir yi allazi nga xam ne huwa mooy ala yi ala allazi li nga xam ne huwa moom maam aadam huwa moom ala yi nekk na ci kaw aadam maam aadam alayhi salaam minal xaqaayiq ci ay dëgg ay yu xóot ak rabbaani yu tukkee ci borom bi subhaanahu wa ta'aala yu borom bi wa sifaat ak melo ar rabbaani yi nga xam te voilà ay melo yi borom bi tamit waaye fa lamma ba nga xamante ne zaharat feeñ na sifaatul xaqi melo yi dëgg gi nag bu yàlla maam buur yàlla bi dëgg ala adama ci moom adama alayhi salaam wa amba'ahum mu xabaare leen bi asma'ihim ci see ci turam yi mm. maanaam moom moom moom moom adama xabaare malaaka yi ci tur yàlla yi li an na ndax kat as sifatul ilmiya ndax meloog xam-xam al ilahiyati gay ko di buur yàlla mu xiitatun dafa aji peeg bihim ci ñoom wa bi ghayrihim ak ci ñeneen ñu dul ñoom xaalu ci lañ ne subhaanaka gàcce nga la yow laa ilma naa ñun day amuñu xam-xam illaa lu dul maa allamtanaa la nga ñu xamal maanaam yi kon bi ñu ñëwee borom bi subhaanahu wa teg maam aadama alayhi salaam maam aadama jàngal jàngal malaaka jàngal maanaam borom jàngal ko turam yépp mu ñëw borom bi subhaanahu jàngal ko turam yépp mu xam leen euh, mu laaj ko malaaka yi ne xamuñu borom bi subhaanahu laaj maam aadama maam aadama jàngal leen ko affaire boobu nag ci lañu ñu xamee ne ndekete am na xaqiqa boo xamante ne nekk na fi boo xam ne ñoom xamuñu ko ñu daal di tudd daal nag yàlla ah daal di daal di sàbbaalaat borom bi subhaanahu wa ta'ala d'accord ci ne ñoom xamuñu lu dul li leen yàlla xamal par contre la leen yàlla xamaloon mooy biti mbir yi te loolu dëgg la waaw juróom-ñetteel mooy qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na wallazi waat naa ci ki nga xamante ne nafsi sama bakkan bi yadihi mi ngi ci loxoom inni naka man la sayyidun naas man maay sangu nit ñi yowmal xiyaamati bisu taxawaay bi wala faxrate puukare taxul ma koy wax. inna te li mooy bi yi ci sama loxo li waa alhamdulilah la maanaam raayay cant gi ci la nekk. wa inna te li boor mooy taxtawoo ci ronu raaya googu maanaam drapeau la benn drapeau bu bu tudd li waa alhamdulilah drapeau yi sant yàlla. te ci ronu drapeau boobu Adama moom Adama alayhi salaam wa man duunahu ak ñi ku fi ak ñeneen ñu dul moom yépp wala ci lañ nekk. maam aadama ak ñeneen ñépp ci lañ ci suufu drapeau boobu la nekk wala faxrate puukare taxul ma wax qaala nee na yunaadi dana woote allah bu yàlla azza wa jalla màgg na tedd na yow may din bi boobu aadama maam aadama sa sam fa yaqulu mu ne ko aadama mu ne ko maam aadama fa yaqulu aadama maam aadama ne labbayka wuyu naa la bi sa borom wa saadayka te woo naa ak ak texe waral la ñëw ci yow woo naa ak texe ñëw ci yow yaqulu mu ne ko axrij génneel min zurriyatika ci sa njaboot baasan naari euh, maanaam wàllug sawara maanaam la war a dem sawara mu ko génnal génneel ci sa njaboot yëpp ñi war a dem safara ngi génne leen pour ñu war a dem safara fa yaqulu moom aadama ne wa ma ba'su naar waa lan mooy wàllu ba li war a dem safara fa mu ne min kulli alfin junni bu nekk junni bu ne ci nit ñi tis a mi a juróom-ñeent téeméer wa tis atan ak juróom-ñeent fukk wa tis ayena ak juróom-ñeent maanaam chaque mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mooy partie bi war a dem safara <laughs> fa yuxriju mu daal di génne maa loo xamante ne laa ya'lamu xamul adadahu limam illa Allah ku dul buur yàlla azza wa jalla maa gën a tedd na ku dul yàlla rek xamul nombre boobu parce que dafa bari fa ya'tuuna nee na ñu dikkee aadama maam aadama sax fa yaquluuna ñu ne ko anta aadama yow yaa aadama nag akramaka teral na la allah buur yàlla wa xalaqaka te bind na la bi yadihi ci loxom waa nafaxate wol na fii ka ci yow ruux min ruux yi ci ruuxam wa askanaka te dëkkale na la jannata wa ajjanam wa amarata digal na al malaykata malaaka yi fa sajadu ñu sujootal laka ñeel la fash fa waay waay ràmmul nag kon li zurriyati ka ñeel sa njaboot bi laa tax laa tuxariqu laa tuxaraqil yawma ba tax laa tuxaraq ba tax du du du du nu lakk al yawma bis booba binnaar ci safara fa yaqulu mu ne ko laysa zalika loolu day laysa nekkut zalika loolee ilayya jëm ci man al yawma bis ni tey tey nag man loolu man yoruma responsabilité affaire boobu walakin waaye sa ursidukum ma danaa leen danaa leen gindi danaa leen teg ci yoon aleykum maa ngi leen di dénk bi abd bi abdin ci jaam boobu nga xam ne ittaxasawu jàpp ne ko allah bur yàlla xalilan xarit kooku nga xamante ne yàlla da koo jàppe xarit wa anaate man ana maa akum maa ngi ànd ak yéen ñu dem mooy maam ibrahima a salaam fa yàttu nañu dikkee ibrahima maam ibrahima alayhi salaam fa ñu ne ko yaa ibrahima in anta yow kat ya abdun bi nga xam ne ittaxadaka jàppe na la allah bur yàlla xalilan xarit fashfa kon ramul li zurriyati aadama neel njabootu moom aadama alayhi salaam laa tuhraq bu ko defee du du du ko lakk al yawma bis lakk al yawma bis boobu bisu tey binnaar ci sawara fa yaqulu bu ko defee maam Ibrahima alayhi salaam ne leen laysa lool nekkul zalika boobu la mbir illa jëm ci man de. walakin waaye nag sa urshidukum dinaa leen gindi aleykum maa ngi leen di dénk bi abdin ci jaam boo xam ne istafaahu tànn na ko belli na ko sellal na ko allah bur yàlla azza wa jalla maa gën a tedd na. bi kalaami yi ci kàddoom wa bi risalati yi wa ak ay ak bataaxalam jox kàddoom ak wax borom bi wax naa moom ba pare yabal ko jox ko ab leetar Euh, sànni ala yi ci moom ma mahabbatan ak cofeel minu bu tukkee ci moom kooku mooy yent yàlla Muusa alayhi salaam wa anaate man ko maa ngi ànd ak yéen fa yàtu na ñoom ñëpp ñu dikkee Muusa yent yàlla Muusa alayhi salaam fa yaqulu ñu ne ko yaa Muusa yow yent yàlla Muusa sa sama anta yow abdun jaam nga boo xam ne stafaaka tànn na la allaahu belli na la allaahu bur yàlla azza wa jalla gën a tedd na bi risalaati yi ci bataaxalam yi wa kalaam yi ak kàddoom wa alqaate sànn na ak cofeel minu bu ci moom ishfa ràmmul li zurriyati aadama ñeel njabootu moom aadama alayhi salaam laa tuxraq bu al yawma bis nekk bi naar sawara qaala yent yàlla Muusaa alayhi salaam ne leen laysa loolu nekkul zaalika boobu loolu la mbir ilal yawma bis nekk tey illa jëm ci man de walaakin waaye nag sa urshidukum dinaa leen gindi danaa leen teg ci yoon aleykum maa ngi leen di dénk bi ruuxillaahi ci nga xam ne mooy ruuxu buur yàlla maanaam yàlla ci bu dafa wol ci moom ruuxam wa kalimati moom mooy kàddug yàlla ci jëmmi boppam te moom maanaam mooy dafa juddoo ci kàddu yàlla ndax yàlla dañu ko kun fa yakunu Isa te kooku mooy yonent yàlla Isa ibn Maryama ala nabina alayhi salaam fa yatuna ñu dikkee Isa ibn Maryama alayhi salaam fa yaquluna ñu ne ko yaa Isa yow yonent yàlla Isa alayhi salaam anta yow daay ruuxul laa yaay ruuxu yàlla wa kalimatu di kàddoom ishfa waay waay ramm li zurriyati ñeel njaboot Adama alayhi salaam laa tuhraq bu ñu lakk ku yow ma bis ni ko tey bi naar ci sawara qaala yonent yàlla Isaa so sam nee na lay sa nekkul zalika boobu le mbir al yawma tey ilayya jëm ci man alaykum maa ngi leen dénk bi abdin ci jaam boo xam ne jaalahu def na ko allah bur yàlla azza wa jalla maa gën a tedd na rahmatan muy nekk jëmm yërmande lil alamina ñool mboole mbindeef yi moom nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ahmad la ko daan wax ahmad sallallahu wa anaata man maakum maa ngi ànd ak yéen fa yatu nañu dikkee fa yaquluna ñu ko yaa ahmad yow ahmad def na la allah bur yàlla rahmatan yërmande jëm yërmande lil aalamiin na ñeel mboolem mbindeef ya sallallahu alayhi wa sallam kon nag fas faa ràmmul li zurriyatika li zurriyati aadama ñeel njaboot moom aadama alayhi salaam laa tuhraq bu mu lakk mukk al yawma bis ki tey bi naar ci fa yaqulu yent bi sallallahu alayhi wa na am waaw waaw ana man saahibuhaa maa moom loolu waaw ràmm googu man mii maa moom faat yi ma dikkee xattaa mbéte axasu axusu ma daal di bi xalqatin ci xalqa euh, moom mooy fi caabi kii fi mu nekk maanaam bunt li koy téye poignée maanaam mais bu bu rond ci baabul jannati ci bunt aljanna ba nag fa yàqu fa fa yuqaalu ñu ne man hada kooku ku mu doon waaye kan moo ñëw ci bunt aljanna nii fa aqulu ne bu ko defee ma ne ana man ahmad man maay ahmad de fa yuftax ñun ñu daal di ubbil lii ñeel ma fa isa fa booba rek nazartu ma daal di xool ilal jabbaari ci ki nga xam ne moom mooy ki noot ñëpp njatt ñëpp mooy borom bi subhaanahu wa taala tabaraka barkeel na sax na lépp loo xam te ne tukkee ci moom la wa taala te kawe na xarat xarartu ma daal di rot saajira ndekk aji sujjóot suma topp yu tax ñu daan ubbil lii ñeel ma mina a ci ay xeeti cant wastanaay ak bàkk borom bi subhaanahu wa taala moom ala rabbi ci borom bi subhaanahu wa taala azza jalla maag na tedd na shay'un ñu daan ma ci ubbee loo xamante ne maam ci sant ak bàkk yàlla laa yox laa yox sinu du yelloowut wala euh, jàppandiwut hmm, ah, alxalqu ci mindeef yi mbindee fi mënuñu ko suma topp yu qaal ñu ne sal laajal waaye yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tootaa ñu jox la waj faa rammul tu sa faa ñu ramm loola fa yaqul mu ne yaa rabbi yow sama borom zurriyatu aadama njabootu moom aadama laa tuhraqil ma bu mu lakk bis bis ni tey bi fi naari sawara fa yaqul mu daal di wax izhabu dem leen fa man wajatum képp koo leen fekk fii qalbi yi ci xolam misqaala zarratin luy tolloog misqaala luy tolloog dinaar dinaar dinaar Euh, or bu ñu tëgg tëgg def ko pièce pour mu nekk xaalis monnaie mu ne kool leen fekk nag lu tolloog dinaar maanaam lu tolloog loolu min imaanin ci ngëm yàlla fa axrijuhu génne leen ko summa topp ya'uduna ñu dellu si waat ilayya jëm ci man fa yaquluna ñu ne ma zurriyatu adama ay waay waay njabootu aadama maam aadama la ñuy wax de laa tox rak bu mu ne lakk wal al yawma bis ni ki tey bi sawara qaala ñu daal di qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa aat yi ma daal di dellu si waat hatta axadu ma daal di jàppaat bi xalaqati ci buntu ci euh, ci ci ci wërngalu maanaam ci ci ci poignée baabil jannati buntu àjjana yi fa yuqaalu ñu ne man hada ko ku mu fa aqulu ma ne ahmadu man la yent yàlla ahmad sallallahu alayhi wasallam fa yuftahu ñu daal di ubbeel lii ñeel ma fa iza nazartu ma daal di xool ilal jabbaar ci ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk bu doomu aadama mbindeef yëpp tabaaraka wa taala barkeel na màgg na kawe na na xarartu ma daal di rot nag saajidan daal di sujjóot fa asjudu ma daal di sujjóot misla sujudi lu kenn ak sama sujjóot awwala marratin njaal benn yoon ba wa mislahu ak lu mel ni moom maahu ànd ak moom fa yaftahu ñu daal di ubbeel yi ñeel ma mina sanaayi ci di bàkk ala rabbi ci buur yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala azza wa jalla maa gën a tedd na mina tahmidi ci ay sant ma kenn li nga xamante ne futiha ubbeef na lii ñeel ma awwala marratin njaal benn yoon nga fa yuqaalu ñu daal di wax irfa yëkkitil ra'saka sa bopp wasal laajal tootaa ñu jox la wasfa rammul tushaffa ñu rammuloo la fa aqulu man yaa rabbi yow sama borom zurriyatu aadama njabootu moom aadama ma tax a jóg de laa tuhraq bu mu lakk al yawm bis ni ki tey bi naan sawara fa yaqulu yéen borom subhaanahu wa daal di wax ne akhrijoo génne la génne leen la woo ñeel ko man képp koo xamante ne kaana nekk na fii qalbihi ci xolam misaalu lu tolloog qiiraatan qiiraat maanaam ab tibb hmm, aw jal min naari min imaanin ci ngëm yàlla su ma topp ya'uduna ñu daal di dellu siwaat ilayya jëm ci man fa aat yi ma daal di dikkaat nag xattaa mbéte asnaa ma jëfee ma doxale kamaa kenn li nga xam ne sanaatu noonu laa doxale waan fa iza nazartu ba ma gisee nag el jabaar borom bi subhaana rabbi njett mbir mboola mbindeef yi azza wa jalla maa gën a tedd na xaratu ma daal di rot saajira nekk aji sujjóot fa asjudu ma daal di sujjóot ko sujjóot yi kenn sama sujjóot ga awala marati njaal benn yoon wa mislahu ak kemam maa yi an an an maa ànd ak moom ànd ak man wa yuftahu ñu daal man ñu daal di ubbee lii ñeel ma mina sanaay ci ay sant ci ay tagg wa tahmid ak sant mislu zalika kemuk loola summa topp yu qaal ñu daal di ma sal laajal tootaa ñu jox la wa shfa ram rammul tu shafa ñu ramm loola faaqul man yaa rabbi yow sama borom zurriyatu aadama njaboot moom aadama de laa taxraq bu mu lakk al yawm bis ni ko tey binaa sawara fa yaqul ñu ne izhabu dem leen fa man képp koo xam ne wajatum fekk ngeen fi qalbi yi ci xolam misqaala zarratin luy tolloog zarra maanaam mooy atum min imaanin ci ngëm yàlla rek fa akhrijuhu génnee leen fa yaxrujuuna ñu daal di génn maaloo génne maaloo xam te ne laa yàlla ma xamul iddatakum seenu lim illa allah ku dul bu màgg na te doon wa mu daal des ak saru lu ci ñoom nag ñu daal des biir sawar summa topp nag yu azanu ñu daal di woote li aadama ñeel moom aadama sa bi mu daal di ramul fa fa mu ramu li asharati euh, topp yu azanu ñu digle lil malaakati ñeel malaaka yi wan nabiyyin ak yenent yi faw na ñoom ñëpp ñu ramm xattaa mbete innal mu'mina aju gëm ji sax ku gëm yàlla képp ku julli rek la faw dina ramm li aksara lu ëpp min rabiata ci euh, ngiiru rabia wa mudar ak mudar waaw ñu julli après ñu dooga <laughs> wax ci lu jëm bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu kon xadis bi ñu gis léegi ci gàttal daal maanaam mooy xadisu benn xadis la maanaam benn riwaayaat la ci xadisu shafaa bi maanaam ramm gi nga xamante ne moom la yent bi saa di ramm bii nag Euh, bokkut ak ramm bi nga xamante ne moom mooy beneen xadis bi nga xam ne mooy xadis safa bi nga xam ne mooy wax ci euh, maanaam pour ñu àtte nit ñi bi nga xamante ne nit ñi dañuy toog tàngoor yu metti affaire yi xat mbir yu compliqué euh, loolu nag xeetu lënt lënt la ci riwaaya bi comme ni nga xam noonu lañ ko wax maanaam ne hadal xadis bi xadis bi tuuli yi ci guddaayam bi rawaaw solo ibn Asakir fii taarix yi ci taarixam bi sanad yi ci càllolem wal ajuri ak ajuri fii bi nga moo tudd sharia bi sanad yi ci càllolem an Anas bi nag bi nga xamante ne moo gën a wér mooy xadis ba li nga xamante ne mooy xadisu shafa bi siiw bi nga xamante ne boobu euh, bu ñuy wër Euh, bi ñuy wër kan ci kan lañuy dem après ci kan après ci kan après ci kan mooy yonent bi sallallahu bu demee day sujjóot ci kanamu arash du day dugg biir àjjana mais ci kanamu arash lay sujjóot parce que bu fekkente ne day dem ba ci bunt àjjana ñu ko ñu ubbil ko buntu àjjana muy doog a sujjóot euh, loolu day wuuteeg le fait que ku dugg àjjana du ci génn maanaam du du génnaat loolu dafay wuuteeg maanaa boobu. beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lay wuuteel moom da problème maanaam mooy eh, lënt-lënt bi nekk ci xalis bi maanaam mooy le fait que bi sallallahu alayhi wasallam day sujjóot ci buntu Arash te foofu noonu lañ koy eh, ràmmloo ràmm boobu noonu ñu koy wax te boobu ràmm mooy ash-shafa'atul kubra mooy ràmm ba mat bi naam yonent bi sallallahu alayhi dina ràmm jullit ñi dina ràmm ñoo xam ne dañuy war a dem sawara ñu génnee leen ci loolu dana am mais du ramm ñi nga xamante ne maanaam comme ni nga xamante ne noonu lay ñoom lañu wax yéeféer yi famatan fa'ahum shafa'atu shafi'in voilà ñoom yéeféer yi alquran lool loolu la wax ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ràmmkat maanaam ñi di ràmm ñooñu ràmm googu du leen jariñ euh, loolu moom mooy mbir yi nga xamante ne dafay indi day jox xadis bi ak shuzuz maanaam ak beru ci maana ak ci kàddu euh, waaye terewul ñu euh, continuer ci analyse bi nga xamante ne moom la ci al imam Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu def mu ne hadal xadis bii la xadis sarixun maanaam saraxa dafa yi leeral bil aati ci lii di ñëw euh, maanaam ndax mooy ne wa mooy almashfu'u fiihim mooy ni ñi ñu ràmm ci ñoom hum ñoom ñooy baasu naar yi ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu waroon a yóbbu sawara xadis euh, bi am na ci beneen riwaaya bu mu ñëw boo xamante ne moo gën a gàtt indiwul détail yeneen yi ci des euh, boobu nag moo gën a wér boobu mu nekk ci ak imam yi tirmidhi rahimahullah euh, Euh, incha allah xadis boobu partie boobu xadis incha allah euh, euh, dinañu ko dinañu ko gis wala non buñ buñ ko gisul itam dinañu dinañ ci wax incha allah mooy ñi ñuy ràmm kon ñoom ñooy waaw ba daaxatan maanaam ñi li li leer mooy am na ñu ne ñooñu. baasu naar yi ñi ñuy yebal sawara maanaam ñi nga xamante ne ñoo waroon a dem sawara te moom mooy ñaata 999 sur 1000 yi am dañuy dem sawara ci nit ñi te loolu du du raglu la euh, ni mu ñëwee ci sunan at-Tirmidhi euh, te waa ahlu tafsir di ko indi ci buntu aaya bi borom subhaanahu wa ta'aala naan wax naan yaa ayyuhan naasu inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'aziim yawma tarawnahaa tadhalu kullu murdi'atin 'ammaa arda'at wa tada'u kullu dhaati hamlin hamlahaa wa taraa an-naasa sukaaraa wa maa hum bisukaaraa walaakinna 'adhaaba Allaahi shadiid borom subhaanahu wa ta'aala dina yéen nit ñi moytandiku leen ragal leen seen borom moytandiku leen bàyyi leen xel seen borom mooy ragal leen yàlla parce que rëngi rëngi gu mag gi mooy tremblement bu mag bi am bu waxtu wi ñëwee te mooy yowmal xiyaamate mbir la mu rëy rëy rëy euh, xew-xew boobu lan la mu ne yow ma bis lay doon boo xam ne taraw naxaa di ngeen ko gis tazhalu xelam day yëkkitiku day day jommi wala xel mi day day dem ba ba ba fàddu kullu murdi'atin képp koo xamante ne dafay nekk kuy nàmpal jigéen juy nàmpal ju nekk day dem ba xelam fàddu complètement amma arba'at ci tamit nàmpal da gis jigéen joo xamante ne jour boobu yawmal xiyaamati ku doon nàmpal doomam maanaam bu yawmal xiyaam taxawee nga gis ni événement bi di garaawe ak ni muy maanaam gravité wu moment bi day tax dafay daf koy sànni bàyyi ko xelam day génn ci moom complètement te xam ngeen ni jigéen juy nàmpal ni muy attaché woo ak doomam ji bu demee ba lii génne xelam complètement ci doomam ji te parce que situation bi moo garaaw mooy loolu rëy rëy watadaaw te dana imbi kulla zaati hamlin bépp boroomu ëmb xam la xaalamu ëmboon maanaam daf koy jur ci saa si ñépp ay ci saa si wataraan naas nga gis nit ñi sukaara ñu màndi affaire bi ku gravité situation bi tax nit ñi nga gis leen ñu màndi wamaahum bi sukaara fekk màndi wuña ah, yow yaa jàpp ni ñi dañ màndi walakin na dafa fekk rek ne adabullah adabullah adabullahi sa mbugalu yàlla shadidul moo tar mbugalu yàlla bi ñu gis moo garaaw moo rëy moo moo tar moo nga gis leen ñu yor comportement wu nit ñu màndi xamatuñ lu ñuy def xamatuñ lu ñuy def ñu jaxasoo complètement situation bu garaaw a garaaw la borom subhaanahu wa ta'aala ñu def parenthèse mu ngi wax ci beneen aaya bi mu naan fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alul wildaanu shiiba as-samaa'u munfatirun bihi kaana wa'duhu maf'uula nan ngeen mënee ragal yàlla su fekkente ne da ngeen a bis boobu nga xamante ne bàyyiwoo leen xel benn yoon bis boobu nga xamante ne ah, di fekk paa yi da fekk benn liir da nga fekk benn xale liir walla xale mu mu màgget ba bi jaw ah waaw ci saa si événement bi gravité wu situation bi mu màgget ba bi jaww bis boobu bu fekkee te ne woo leen ko xel nan ngeen mën a ragale yàlla comprendre loolu moom moo tax ragal yàlla il faut que ñu comprendre loolu maanaam munoo munoo ne da ngay ragal yàlla te yowmal xiyaamati sa xel du ci dem jamais jamais jamais sa xel dem ci yowmal xiyaamati gravité wu situation bi tax na ne asamaa asamaan mun faqirun aji xar lay doon bi ci moom bis bi gravité bi moo tax asamaan si ci boppam day xar te yàlla nee na kaana li wér boo war mooy wa'duhu li mu wax ne li mu digee ne day am laa day xew de ay naan peut-être que nangam loolu amul de espérons que situation yi changé affaire bi bañ a demee noonu les doon change là non affaire bi demul noonu de affaire bi ni mu demee ni borom bi wax ne loolu mooy xew loolu mooy xew te dana xew dara du ko teree loolu xew euh, bi aay boobu wàccee saxaba yi borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen est xam ngeen bis boobu mooy ban ñu ne ko déedéet fekk boobu dañ jóge woon euh, ci tukki wala ci xare ñu mu ñëwee ci xadis ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah borom bi subhaanahu wa leen euh, yonent bi bokk sallallahu alayhi boo xamante ne moom la yàlla di wax naan euh, aadama moom aadama sax génneel ci sa njaboot parti bi nga xamante ne moom la sawara moom mu ne ko mais partie sawara moom loolu nu mu toll yow borom bi mu ne ko junni yu nekk génne ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent loolu mooy parti bi safara moom ci sa njaboot junni mooy ñaata mille neuf cent quatre vingt neuf maanaam mooy neuf cent quatre yu ne voilà benn benn mais loolu tax nga gis nit ñi di ci parce que bu ñu xamee ni probabilité bi bëriwul nit ñi duñu tiit parce que xam nañ ni souvenir probabilité bi bariwul dañuy espérer bokk ci probabilité bi mais le fait que probabilité bi tuuti noonu loolu tax ñuy tiit boobu xeetu tiit bu ñu xamee surtout mbugalu yàlla ni mel voilà. 99 pour cent sax moo ko tane. waaw moo ko tane waaw waaw pour cent parce que 990 pour 1000 la. non pour 1000. la. waaw boo ko teg fii boo ko teg yàlla bu ba ba iblis hmm. boobu la. Ah? boobu la. waaye yàlla yàlla suñu borom ñaari côté la côté boo ci nootal da ngay ñaari côté la looloo tax bi ñu doon tàmbali mbir yi dañ doon waxoon ne il faut ñu def attention ñaari volets yëpp existé nañ yàlla du wàcc alxuraanam yónni yenentaam sallallahu alayhi wasallam ay yenentaam yi alayhi salaam jël ki te mooy ci mu gën a fonk sallallahu salaam wasallam ak alxuraan ni mu nekkee kàddoom bi nga xamante ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem dajale lépp lépp ne ci biir nga xam ne àdduna bi yëpp bu doon mën nañu notice su alxuraan notice su adduna bi mooy alxuraan ñu ñu bëgg a jël loolu foowe ko neenal ko maanaam négliger contenu bi déedéet affaire bi mënul demee noonu maanaam yàlla dafa maanaam yàlla du fo du du du caaxaan ay birum du ay caaxaan du ay fo. dafa am solo dafa puissant dafa puissant dafa solennel dafa rëy dafa màgg voilà am na côté bi nga xamante ne côté yërmandeem la du jeex du xaaj mais côté mbugalam am na te mbugal boobu ci biir yërmande bi la bokk foofu la subtilité bi yëpp nekk subtilité bi yëpp foofu la ne mooy ne mbugal bi ci boppam ci biir yërmande bi la bokk tant que subtilité boobu leerul du affaire bi du du du du du du rëcc maanaam maanaam mën nga nax mën na mën nañoo nax suñu bopp ci lu gaaw te mbugal boobu li muy nekk nekk ci biir yërmande bi dafa metti te dafa tar te loolu jarul ñu koy wax kenn safara dafa metti moom yaakaar naa jarul jarul démonstration bu bari te terewul mu nekk ci yërmande yàlla maanaam kenn mënul wax yàlla bëggoo ma parce que maa ngi biir safara fii ci àdduna bi ñu ngi nii tey képp ku taxaw ne nit ñi buñ taxawoon ne la yow de yàlla bëggula sax ku la ko wax da nga koy weddi boo ñaawee làmmiñ sax da nga ko saaga waajur wu jigéen boo ñaawee la ku taxaw ne la yow de yàlla bëggu la tellement que kenn mënul imaginer ne yàlla bëggu ko non seulement kenn mënul mais kenn nanguwul ne yàlla bëggu ko ba noppi nit ñëpp xam nañ ni yàlla bëgg nañu te pourtant léeg-léeg dañuy nekk ci ay xat-xat ci ay la ci ay métti ci ay natt yu tar yu tara tara tar ànd ak loolu yëpp on est convaincu que yàlla bëgg nañu malgré situation bi ñu nekk on est convaincu que yàlla bëgg na loolu dàqonte wala dara waa ji ñu jël ko dugal ko biir sawara mais loolu wàññiwul dara ci yërmande yàlla subtilité bi yëpp foofu la nekk te ni mbugal bi ci biir yërmande léegi la bokk sawara bi ci biir yërmande léegi la bokk waajal gi ñu waajalal yéeféer sawara ak nit yi tooñ yàlla yu waajal gi ñu leen waajalal sawara loolu ci yittewoo gi yàlla yittewoo seeni biir la bokk ci toppatoo gi mu leen di toppatoo la bokk waaw léeg-léeg kaso yaa ngi dañuy jël nit yóbbu ko kaso pourtant ñëpp xam nañu citoyen état bi bëgg na ko mais da koy yóbbu sawara di ko dundal di ko kii wutal ko fa métier di ko di ko di ko toppatoo foofu mais mi ngi sawar mi ngi kaso quand même ñu koy toppatoo foofu yóbbu gi ñu ko yóbbu biir kaso pour après bu génnee mën a insérer wu ci société bi nangam nangam. mais mi ngi kaso maanaam ci yërmande gi la bokk ci bëgg gi ko état bi bëgg la ci la bokk mais faw mu dem kaso de c'est-à-dire loolu terewul comme que dafa jàdd yoon dañ koy dugal kaso loolu moom ja terewul terewul doolu ñoo yooyu incompatible waaw dégg nga kon ñii nga xamante ne ñooy dem sawara mais léegi dinañ ñëw ci xadis bi ma leen doon wax sànq bu nekk su Sunan at-Tirmidhi laa moom d'ailleurs tàmbali woon nañ ko léegi mais daañ ko yeggale ndax am na xadis bu ko nuru bu mu indil mu ne kon li li sikk nekkul ci ne kon ñi ñuy ràmm ci xadis bi ñu jotoon a jàng wax sànq avant ñu julli mooy ñii lan gaa yi sawara yi ñii dem sawara te wa badaaxatan te li nga xamante ne mooy li yanu mooy li évident an na mooy na baaxsan naari ñañu yabal sawara hada ñii mu'azzamuhum lu ëpp ci ñoom minal kafarat ci yéeféeri lañ bokk bi dalili ci te lii tegtale loolu mooy maa li nga xamante ne saxa wér na an an abi Sa'id ci sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qaala nee na qaala nabi yent bi sallallahu alayhi wasallam yaquulu dafa wax allah yàlla taala aji kawe ji yaa aadama yow aadama fa yaquulu mu ne ko labbayka wa saadayka wuyu naa la ci texe goo xamante ne jëmale na jëm jëmale naa ko ci yow wal xayru te yiw yëpp fi yedayka say loxo lay nekk fa yaquulu mu ne axrij génneel baasan naari ñeñ yebal sawara maanaam cërug sawara génne leen qaala mu ne wa ma naar lan muy cërug sawara yi xaala yéen bor ah, moom borom subhaanahu wa ta'aala ne ko min kulli alfin ci junni bu nekk tis'a atin juróom-ñeent téeméer wa tis'atan ak juróom-ñeent wa tis'iina ak juróom-ñeent fukk mooy 999 sur 1000. fa indahu foofa nag yashibu dana màggat as-saxiiru xale bu ndaw bi mooy li boobu nag bu loola xewee rek xale bi xale yi ndaw yi sax dañuy màggat ci saa si dañu bijaaw Euh, te loolu euh, euh, dal na jabaru Louis XVI bi Marie Antoinette voilà waaw biñ ne dañ koy dañ koy waa guillotine voilà mais bi guddi gi rek lañ ko tëj ne suba dañ koy guillotine mais dañoo xëy ubbiñ ubbee fi euh, fiñ ko tëj dañoo gis mu bi jaaw ci saa si maanaam di ci tànge day mën naa bi jaaw loo te bi jaaw lu ci ëpp looloo koy indi bi jaaw en fait li koy indi lu ci bëri mooy ay problèmes yu bëri réflexion xalaat yu bëri en fait koo koo souvent ñii di bi jaaw mooy nit ñi nga xamante ne dañuy faral di xalaat lu bëri. mën na nekk pour la plupart du temps souci la ak euh, inquiétude mais mën na bañ a nekk loolu kese mën na nekk tamit réflexion bu bari rek maanaam koo xam ne foo ko fekk day réfléchir di réfléchir di réfléchir da mën day indi bi jaww ndax partie bi fi mu nekk en fait ci yaramam mooy wow ngir ngir angoisse bi mu àndal wala inquiétude bi souci bi wala inquiétude bi loolu moom mooy indi partie yooyu wow nag ñoom ñooy sax ñu ci bu dee ci karaw gi la lañ ne ñoom ñooy sax nekk bi jaaw si moo tax ko yofi bi jaaw lu ci ëpp ci milieu intellectuel bi nga koy fekk wala nga parce que ñoom ñooy gën di foofu fekk dañuy réfléchir dañuy kii wala nga fekk ko ci nit ñi nga xamante ne amuñu dañoo pauvre dañoo ñàkk ak yooyu tey gis nga Euh, kii bi mu fi ñëwee loolu euh, pa pa Mansour Cissé yaa ngi koy fàttali ko yéen a ngi koy fàttali ko fële la woon pourtant rakk Moustapha Cissé waaw xam nga rakkam la mais boo leen xoolee ñoom ñaar kii dafa bijjaaw mag kii kee ci des dafa nuru ko jeune am forme en forme et parce que niveau de vie bi du benn kii bi euh, circonstances yi ñuy. voilà président yi voilà président président boo très rapidement mu bi jàpp balaa moo ba non balaa moo bàyyi bi jaww non bi jaww moom c'est très rapide ci ñoom très rapide kooku kay jaru poste de responsabilité rek de manière général ñi ciy nekk te sérieux ñi nga xamante ne nag <laughs> sérieux wuñ dañuy noos moom ñooñu waxuñu la <laughs> mais ñu ci nekk te sérieux yëpp dañuy gaaw bi jàpp. borom bi ne yow ma bis boobu taraw naa da ngeen ko gis ne bis boobu tas xalu xelam day yëkkituku kullu murdaatin képp ko xamante ne añu nàmpalkat nga da nàmpale. amma wallif la nga xamante ne ardaat moom lay nàmpal wa tadaaw te dana imbi kullu zaati hamlin bépp boroomu ëmb xam la xaala mu ëmboon wataran naasa te da nga gis nit ñi sukaaraa ñu màndi wa maa hum waaye borom bi nee na ñooñu ndéet ñoom bi sukaaraa di ñuy màndi de walakin na waaye dafa fekk azaballaahi mbugalug yàlla shadiidun moo tar allah sootul xaj ñaareelu aaya bi qaalu ñu ne yaa rasuulallah ay yow ndawal yàlla saasam saxaaba yi waaye ana kan ci ñun zaalikal waaxidu moom mooy kenn kooka comme que 999 lañu sur 1000 donc kenn lay doon maanaam 1 pour 1000 ñoom ñooy sauvé léegi 1 boobu moom moom mooy kan ci ñu xaala mu ne yéen ci bisaasam ne abshiru bég leen fa inna li wér boor mooy minkum ci kenn ci yéen rajulan ci góor ci nit wa min ya'juja wa ma'juja am na ci ma'juja ak ya'juja ak ma'juja ñoom alfa junni ci ñoom. maanaam bu ñu leen jëlee kenn ci yéen ku ne ci Yaajuuj ak Maajuuj junni ci ñoom euh, wax ji nag mënef na ko di génne daf ciy jublu ne kenn ci yéen et que après Yaajuuj ak Maajuuj maanaam kenn ci yéen c'est-à-dire yéen saxaaba yi maanaam Yaajuuj ak Maajuuj dañu bëri à ce point mais am na ci beneen et que waxula nit ñëpp jullit ñëpp mais am na ci beneen xadis buy leer buy gën a kii noonu parce que dafa ne dafa mel ni xar yaa juuj ak maa juuj ni ñu leen di ëppee mooy mi ngi mel ni xar xar mu weex mu am karaw bu ñuul maanaam ni ni ni ni ni ñoom ni ñu gënee bari yéen noonu lañ leen ëppee yéen waaw maanaam kon ak lu mënti xew mooy situation bi dramatique à ce point en fait. voilà pour jullit ji bien sûr non yéeféer yi seen mbir kenn waxaale ko voilà yéeféer yi li seen borom li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax daf ne innal ladhina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillaahu liyahdiya lahum li lam yakunillaahu ah li yaghfira lahum wala li yahdiyahum sabila wala tariqa illa tariqa jahannama xaalidina fiha abada ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla weddi topp gëmaat topp weddi waat topp ñu dooleeku di weddi ñooñu yàlla du leen jéggal mukk yàlla noonu la ko yàlla wax lam yakunillaahu li yaghfira lahum loolu maanaam dafa bokk ci impossibilité ci bi mooy mooy la fekk yàlla jéggal leen loolu dafa impossible ba pare du leen gindi ci yoon lu dul benn yoon kese la leen di teg mooy yoonu jahannama te fa la ñuy sax biir fa abadan foofu borom bi subhaanahu dafa jëfandikoo baatu abadan beneen fi nga xamante ne moom la jëfandikoo ne daf leen di yóbbu sawara tamit saxal leen fa abadan euh, mooy bi ci jeexate suratul ahzab ci naka Euh, ala ala kulli boobu tamit borom subhaanahu wa ta'aala ci ci ci jeexital suuratul ahzaab la nekk ci ci page bi ci xët bu mujj bi. ñu naan rabbana inna ataana saadatana wa kubara'ana fa adallana sabila waaw wal anhum la'nan kabira inna allaha la'ana al-kaafiriin voilà inna allaha la'ana al-kaafiriin wa xaalidiina fiha abada ok alhamdulillah kon yàlla voilà foofu la yàlla dafa rëbb inna allaha la'ana al-kaafiriin rëbb na yéefiri wa a'adda lahum sa'ira te waajalal na leen sawara wu tàng jër ba pare xaalidiina fiha abada dañ fay sax ba faw beneen bii wone ne yéefiri dañuy sax safara abadan mooy sóortul jinne foofu tamit ci la wax ne wa man ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama xaalidina fiha abada képp koo xamante ne mooy na yàlla wa man ya'si llaha wa rasulahu képp ku mooy yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy gu complet te loolu yéefir yi la ñoom rek ñoo mooy yàlla complètement ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam nanguñ ko déggal mu ne fa inna lahu naara jahannama kooku lu yór mooy day dem sawara ñaar sawara ko yelloo ba pare xaalidiina fiihaa abadan dañ fay sax ba faawu loolu loolu maanaam ñetti aaye la lu ëpp nag ci fu ñuy jëfandikoo xaalidiina fiihaa abadan ci bu ñuy wax àjjana la mais safara tamit am na ñetti aaye alquran yu leer yu wax ne yéefir ñoom dañ fay sax abadan voilà. Euh, te bokk na ci li koy firndeel mooy yeneen xadis yi wax ci bu yowmal xiyaama ñëwee ba ba ba nit ñi dugg àjjana dugg àjjana ñiy dem safara dugg safara ba nga xamante ne yent yàlla Yaxya alayhi salaam moom mooy rendi euh, voilà dee mooy rendi dee ci kaw siraat après dañ naan yéen waa àjjana yaa ahlul jannati xuluudan wala mawt wa yaa naar xuluudan wala mawt yéen ñi nga xam ne yéenay waa sax àjjana sax leen dee amatul ñu kontaan kontaan gu mag parce que xam nañ ñu léegi c'est fini dee amatul dañu sax àjjana ñu ne yéen waa safara sax leen safara dee amatul ba pare ñu tëj na buntu safara yi tëj ko complètement masala bi masala ndax te loolu dafa important masala ñii di dem àjjana ak ñii di dem euh, maanaam maanaam safara jeexam ak ñàkk a jeexam dafa am moo tax imam al alusi rahimahullah euh, wax yi nga xamante ne parce que boo xoolee euh, al imam Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu yi muy wax euh, lu ci ëpp zubda la maanaam maanaam quintessence la lu lu nekk ci futuhatul makkiyya bu Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu dañuy toxal ci ku mel ni Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu wala ñenn ku ku mel ni imam Ash-Shafi'i ci yenn wax yi wenn wax yi et cetera ci ne dañuy wax ne safara day jeex maanaam ne safara day am benn moment dootul exister euh, heureusement te te bon te loolu important la parce que euh, wax ji ñuy wax naan maanaam fa maanaam moom lu ñu tuddee mas'ala boobu mooy mas'alatul qawlu bi fana'in naar maanaam borom xam-xam rahmatullah noonu lañ koy faral di tuddee. mooy masala ci wax ci mbiru sawara day jeex maanaam jeexu safara il faut ñu comprendre que euh, muy boroom xam-xam yu mag yooyu di nitu yàlla yu sell yooyu radiyallahu anhum ku ci wax ne safara day jeex day am benn moment ñëpp dañuy génn safara kenn dootu fa et cetera et safara dootul amati dañ day fay complètement euh, loolu bu dee safara yéeféer yi amul benn jullit bu ko wax amul maanaam borom xam-xam bu wax loolu amul parce que mënuñu comprendre alxuraan leer ci anam gi mu leere xadis yenn tout ça salama leeral ci anam gi mu leere ñu koy jëfandikoo même aaya yooyu wala même xadis yi di ko layee ci yeneen masala ba pare ci partie boobu ñu ne déedéet amul loolu man loolu ku ku ku gëmam maanaam loolu du du doxalinu koo xamante ne ngëmam dafa sell waxuma ak nitu yàlla yu màgg yooyu euh, kon li yenu maanaa comme le imam al-Alusi wax rahimahullah ne ne moom daal li mu gis mooy na amul kenn kenn kenn ci ruuxul maanaam tafsir ruuxul maanaam ci aaye fii njëkk waxe affaire safara rek euh, ci bi mu naan mooy mooy ci suratul Baqara euh, bi ñuy wax ci affaire safara mooy ci après cinq aaya yu njëkk yi man na ladina kafaru sawaa'un alayhim anzartahum am tunzirhum laa yu'minuun xatama Allaahu alaa quluubihim wala sama wa alaa absaarihim ghishaawa lahum azaabun aliim ci aaya yooyu la ci la doon waxe ne en fait amul kenn ci ñoom ku wax ne safara day day jeex bu ko waxee rek safara yi yéefiri moo tax ñu maanaam safara jullit ñi moo tax ñuy wax mais pas safara yi loolu masala la boo xamante ne tam masala bu mat bu mat a xàmmee la bu mat a ràññee la parce que safara ñaar la du benn ñaari safara ñoo existe dafa am safara bi nga xamante ne foofu moom la ñuy dugal yéeféer yi ak naafeq yi mu am safara bi nga xamante ne foofu la ñuy dugal jullit ñi maanaam même jullit ñi bu ñu moyee yàlla bay dugg biir safara safara ba ñuy dem bokkul ak safara bii nga xamante ne gaa yi nekk ci ñu nekk ci yéefiri fa la dem sinon kon nan euh, borom bi déglul li borom bi wax subhaanahu wa ñi nga xamante ne ci sootul mu'minun ñoom ñooy wax ne yàlla ñoom dañoo bëgg génn akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun et yàlla génnee ñu safara gi bu ñu ci bu ñu ba delluwaatee ci yu bon yi nekkee woon ci wedd la rek ñu xam ne ñoo tooñ léegi ñu léegi mën nga ñoom indiwaat safara lan la leen di tontu dana qaala ixsa'u fiha wala tukallimu danaa leen sax leen foofu te bu leen waxati ak man loolu day teg leen dañ fay sax parce que su fekkee leen dañu leen sax leen foofu ba pare ne bu leen waxati ak man ak beneen bi qaalu yaa Maalik li yaqdi alaynaa rabbuka ñu ne yaa Maalik maanaam kii si garde sawar malaaka boobu Maalik la tudd mu ne li yaqdi alaynaa rabbuka ay eh waay na nañu suñu borom sa borom sa borom nañu doggali way tee nga wax sa borom mu doggale ñu au moins ñu jeex lu mu leen di wax qaala innakum maakisuuna yéen da ngeen di sax fii pro yéen <laughs> da di sax fii loolu la leen di wax ak yeneen i aay yoo xamante ne yëpp ñoo jëm ci même tegtal bi yeneen i xadiis yoo xam ne ñoo jëm ci même sens bi ñooñu nag yéefir yi tax ñuy wax mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy jullit ñi ñëpp duñu maanaam dina ci am ñu ciy dem safara parce que dañu mooy yàlla te ràmmuwuñu leen. ah mais ñooñu la seen safara di jeex. ba pare ñooñu safara bi ñuy nekk bokkut ak safara bi ñuy yóbbu yéeféer yi lu benn safara bi ñuy yóbbu yéeféer moo gën a metti safara bi nga xam te ne bu jullit ñi foofu ñoom foofu lañuy dem ñaari safara yi tamit du ñu benn ak lu mën ci xew yàlla nañu yàlla musal ci ñaar yëpp parce que foofu neexul mu ne comme misaal prison àdduna yi am na ñoo xam ne perpétuité la. waaw am na ñoo xam ne quelques leen di tëj génne leen selon crime yi quoi. exactement ba pare sax am na leneen am na ñoo xamante ne kaso yi ñu leen di yóbbu. VIP yi la. ah non sursis sursis sursis duñ la tëj. Ah, sursis kenn du tëdd ah. waaw. suuf si moom moom mooy sa sa sa sa sa bakkan nag ci xottu bak ci xottu gerte maanaam mooy yow loo def rek bu bu bu amul rumblement fii sax nga xuloo ba saaga kenn ñu wax ko police rek mooy yàqu kon sursis ah waaw sursis bi moom fii la ne waaw non fii la sursis am mais fee sursis amu fa waaw waaw ah, loolu loolu mais daal mais ñaari safara yooyu du ñu benn lool lool moom dafa war a leer et yi ñuy wax naan kii euh, kii maanaam ki comme par exemple bu ñu naan non finalement gars yi duñ dugg safara wala bu ñu duggee safara tamit dañ leen di génne et cetera ak yu mel noonu ñooñu mooy julli ñi jullit aw maanaam amul kenn ci jullit ñi ku am pas-pas ci ne yéefiir day génn safara abadan